baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tuhilluu shaa'ira allahi wala shahral haraama wala alhadiya wala alqalaa'ida wala aammiina albayta alharaama yabtaghuuna fadlan min rabbihim wa ridwaanan wa idaa xalaltum fastaadu wa idaa xalaltum fastaadu wala yajrimannakum shanaanu qawmin an sadduukum anil masjidil xaraami an ta'taduu wa ta'aawanuu alal birri wattaqwaa wala ta'aawanuu alal ismi wal cudwaan wattaqullaaha inna allaaha shadiidul ciqaab suñu boroom tabaaraka wa ta'aala kon di wax ci ñaareelu laaya bi tàmbali woon nañ ko nag ci gataa bii ñu génn waaye jeexul woon kon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa bu leen di daganal sha'irallah simbalu borom bi tabaaraka wa taala mandargaam yi nga xamante ne nii ci diine ji moom moo bëgg ñu daal di koy màggal bu leen ko di daganal ne yii teg ci ay da ay déxal ne boo kenn xëtt bu ko kenn jege bu leen ko daal di nekk ñoo xam ne da koy dagganal wala shahr al waaye it bu leen ah, di xare di rayante ci li nga xam ne mooy weer yi nga xam ne borom bi tabaraka wa la moo ko armal wala al walal hadiya waaye du caagante ne yi nga xamante ne nii moom la ñuy yóbbu ca Kaaba ga ca gëlëm ya ak xar yaag bëy yaag nag ya walal xalaid waaye du caagante ne yi nga xamante ne nii moom lañ leen di takkal ca seen loos ya waaye it seen boroom ya koy takk it ñooñu it bu leen leen dal walal wala amiinal baytal waaye bu leen daganal bay dal di tuur deretu ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy jublu li nga xamante ne mooy ay baytal xaram muy néeg bi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di wormal muy néegam bu sell bi na fadlan min allah ni rabbihim ñoom dañu ngay sàkku ca dem gañ fay dem li nga xam ne wërsëgu yàlla buñ demee man faa aj waaye commerce waale wa ridwaana waaye nee na ñaay yéey ñoom yéeféer yoo yëla ngeen bëgg daal seen kaw këni ñoom bu leen leen dal seen kaw de ndax nee na ñu wër ñoom gërëmu yàlla la ñuy wut même bu dee ne ñoom sawaay seen wër baaxul mu ne wa idaa xalaltum fii nag lañu yemoon kon nag ñu war a continuer suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ne wa idaa xalaltum fastaadu mu ne wa idaa xalaltum boo xamee ne nag da ngeen a nekk ñoo xamante ni nii dangeen a dangeen a dangeen a wa génn ci seen ci seen xormaal xarm ah, ah, mooy armal gi voilà mooy boo armalee xam nga daa ñu lay tere boo ci paree ta loolu waxoon nañ kañ nga ciy pare ku ci bëgg ak nag gën a yaatu nga delluwaat rek fañ doon gisee ci suuratul xaj yi lañ gisoon ci aj ak umra ga ci lu gàtt nga mën a xamaat fàttale ko ana mooy kañ la nit ki arma ki ki umra wala ki nga xam ne mooy aj kañ lay génn ci la xam ne taxallulaani yooyu ndax waxoon nañ la dafa am taxallul bu ndaw moo xam ne da nga ciy génn bu ndaw am bu mag bi bu ndaw bi mooy yépp yuñ la terewoon da nga koy mën a def ba mu des sëy waaye nag boo génnee ci bu mag bi boobu sëy sax bi nga ko mën a def mooy ak rëbb yooyu yépp di nga ko mën a def kon nag mu ngi noonu le mu ne way daa xalal tum léegi nag bu dee ne nag da ngeen a nekk ñoo xamante ni nii mooy génn ngeen ci seen sacra période seen moment de sacralisation gi alhamdulillah mu ne nag bu boobaa fastadu mooy nag mooy man ngeena man ngeen a rëbbaat voilà loolu lay tekki mooy fa wa iza halaltum fastadu mooy ne na ngeen rëbbi lii moom <laughs> wax jañ gisoon ne yaa ayyuhalladhina amanu iza qumtum lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum moom waxee fa iza qudiyatis-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah mooy bu ngeen bu julli ji paree rek ajjuma léegi yéen nu ngeen def <laughs> fa iza qudiyati salaa fantashiru tasaaroo leen ci kaw suuf loolu bañ ca àggee waxoon nañ la masala bii moom la boroom xam-xam ni dafa siiw masala mu siiw la mooy li nga xamante ne nii al amru ba'da al hadar mooy li nga xam ne ndigal ginnaaw bañ la aayee mbir mbir moo xam ne yow dañ la koo tere woon comme jaay munooy dara xam nga ne woon ay ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ci suuratul jumaa idaa nuudiya lis-salaa bu ñu wootee daal di nodd ci julli mi yawmil jumaa ci bésub ajj ajjuma fasaw na ngeen gaaw ila zikrillah dem fekk ji xutba ba muy tudd yàlla ga loolu wasarul bayan te ngeen bàyyi li nga xam ne mooy njaay léegi mooy dañ la ko mooy lu dagal la mais xaraamal nañ la ko boo xamee ne mooy imaam bi commencé na dégg nga noddu ga walla bi imaam bi ñëw ñu war a xutba après lool boo ko déggee mooy xaraam na ngay jaay léegi nag suñu borom ne léegi nag boo julli ji jeexee fa ida salaa bu ñu jeexee bu julli ji jeexee fantashiru fil ard na ngeen taxaw na ngeen tas ci kaw suuf mooy na ngeen uti ngeen dunde moo tax lool ñu naan <laughs> voilà vendredi moom mooy bésu <laughs> feetu jullit ñi nga xam da ngay toog doo liggéey doo def dara ah l'islam de moom ci kaw waxu alquran moom tekkiwul ne da nga toog rek. feet moom du ñun di ñu ko déggee noonu la ko <laughs> l'islam lu bari dégg déedéet feet mooy di dellu baamu xéewalu yàlla yi baamu ci saw kaw loolu nga koy sii sant loolu la waaye rek du toog di naanaka giir kese aka mooy sa borom tabaaraka wa kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ne kon léegi bu ngeen ba julli ji jeexee léegi wër ci ci suuf si génn dem leen wabtahu min fadlillah da ngeen sàkku ji ci wërsëgu yàlla bi ngënalu yàlla googu léegi nag loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne xamuñu ñoom jàpp nañ ne looloo tax ñoom bu ñu toogee julli fenn buñ jullee tisbaar tàkkusaan lu ne ci jàkka ji bu ñu sëlmalee rek dañoo war a tëb dem seen yoon ndax alquran nee na fa iza qudiyatis salaatu fantashiru fil ardi mais loolu mooy jàkk xam loolu mooy masala bi foofu waxoon naa la fa ñu koy wax ne la mooy kii rek fa iza halaltum wa iza halaltum fastadu wa iza halaltum bu ngeen génnee rëbb bu ngeen euh, euh, ajee ba pare ci aj gi fastaadu na ngeen rëbbi mais kan moo ne léegi ñi aji woon ñee farata la ñoom dañoo <laughs> bu ñu ajee ba pare rek ba génn ci aj gi ku nekk na jël say flèche wala say bunduqiya yor li nga xamante ne say mëq doom naan tël tël ci àll bi naan damay damay rëbbi parce que suñu borom nee na wa idha halaltum fastaadu xam nga lool kenn waxu ko léegi nag mbir maa ngoog yow nag léegi nag boo comprendre lool di nga comprendre nag fa idha qudiyatis salaa fantashiru fil ardi que tekkiwul ne voilà après dañuy jëkk rek tëb ku nekk tëbandoo yonent bi saa sam da doon toog di def ay baqiyaatu saalihaat yi mu jàngale léeg-léeg da doon julli fajar toog di waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñu koy nettali ñoom laata lislaam di ñëw liñ nekk woon muy ree ñoom ñuy ree yooyu yëpp mu leen di laaj kan moo gént ak yooyu kooku bu doon day julli rek tëb dem yoonam loolu mos tab bi mu defee loolu mooy julli rek jóg dem dañ koo préciser mooy koroog bi nga xamante ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñooñu radiyallahu anhum daal nañ koy nettali yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa julli sëlmal rek daal di jóg daal di dem ñëwaat voilà après ñu laaj ko mu ne moom daa am benn kii lu mu waroon a saraxe ko wala lu mu waroon a génne loo xamante ne nii moom la fàttal ko ci saase mu ne na ko gaaw dem génne ko nu mu gën a gaawee. bi mooy yoonu bi mu xewee dañ koo préciser parce que loolu loolu loolu xew da doon pare toog di def ay baaqiyaatu saalihaat bu paree di waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhu loolu mooy sunna mais waxuñ la niñ ne asalaamaaleykum. ku nekk la tëb waaw bu dee da am soxla ju jàmp jooy defi joo xamante ne loolu baaqiyaatu saalihaat yi mën nga koo defaale ci yoon wi parce que mënoo xaar sinon da ngay retard fa nga jëm loolu ta mu nekk loo xam ne lu ama am solo loo war a dox voilà loolu lépp mën nañ ko dégg waaye def ko ab règle yow fuñ nee nii rek nga jóg dem sa kër toog di waxtaan ak say gaay di seetaan say film wala di seetaan say match day naan caayin loolu moom taxul ñuy wax wala nga foog ne nag fii mu ne yow yaa doxal sunna te doxaloo dara ndax sa ñàkk xam lii mooy al al al amru ba'da al mooy lii fa wa idha halaltum bu ngeen paree ci armal ba pare ba génn ci aj gi fasta du na ngeen rëbb loolu mooy lan mooy kon nag mooy bu digle amee ginnaaw ñu la teree mbir ne la léegi mën nga koo def comme rek waa joo xam ne dana woo benn doomam bu doon dekkoon mu ne ko hé fekk ko muy def mu kaay fi yow mu ñëw toogal fii aywa ba nga dem léegi nag mu toog ba ci kanam mu ne ko léegi mën ngaa dem est-ce que mën ngaa dem bi day tekki ne booy bi ci saase man mooy mooy day jóg rek dem noo mooy bu ko neexee toog bu ko neexee dem bu ko neexee bu demee def lam doon def wala mu dellu ci leneen loolu la léegi nag fii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim <laughs> mooy dafa am lenn la li nga xamante ne nii ñenn ñi dañ ne buñ la teree benn mbir ah boo xam ne danga ko doon def ñu tere la ko après ñu digal lu ko mooy at mooy al amru maadal xadar ñu digal la mbir ginnaaw bañ la ko teree loolu day te loolu day day wane ne moo dagan na mooy dagan na quoi la nga doon def bu la neexee nga dellu ci kese la waaye nag am na ñeneen ñu ne non non non du du du loolu kese affaire bi lenn la xam nga lan la mooy ne affaire bi dañuy seet lam doon def tere woon ko ko ah ne ko woon tere woon ko ko ba pare digalaat ko ko loolu noonu est-ce que lu dagan la kese wala loo xam ne moo farata la bu kese wala loo xam ne lu ñu sopp kese la loolu la ñuy xool la day dellu moom ca lam nekkoon bu doon ne waa ji farata la doon def ñu daal di koy tere sariya dal di koy tere ba pare na ko léegi bu lii jeexee man nga koo defaat léegi loolu day dellu àtte ba day delluwaat loolu ñaari wax la yoo xamante ne nii yu siiw la ci waxu boroom xam yi kon nag mbir maa ngi noonale kon nag wa idaa halaltum kon de saa boo xamante ne ne génn ngeen ci point de sacralisation bi mooy ne génn ngeen ci seen armal gi du man ngeen a rëbb mooy man ngeen a dellu mooy lii nag amru baa la mooy diggale boo xam ne ndax rëbb moom du farata voilà mooy man ngeen a rëbb ku mu neex ka nekkoon chasseur bu la neexee nga rëbb voilà ku mu nga ne man chasseur laa woon waaye man c'est je ne suis pas chaud quoi wala yajrimannakum waaye nag bu ngal la waaye bu mu leen yem bu mu leen yen te nag bu mu leen pousser te bu mu leen teg ci loo xamante ne mooy ab bàkkaar di def loo xamante ne nii bu mu leen yen daal ah sana anu qawmin meroo ak bañante goo xam ne bu ngeen bañ ak ay nit an saddukum ñin ñoo xam ne ñoom ñoo leen dox seen digganteeg anil masjidil haram yi ci néegu yàlla bii nga xam ne moom la armal an tantadu mooy ne loolu bu leen yeen mere gu ngeen leen mere bañ gu nga xam ne muy waa Quraysh yi doxoon seen digganteeg li nga xam ne mooy ca sulhul Hudaybiya ba ngeen bëggee ñëw yéen jullit ñi radiyallahu ankum daal di armal daal di umra ñu tere leen mu ne nag loolu ñu leen ba yeneen ci lay saab saab si ñëwoon ak ñoom accord yoo yële jullit ñi meroon lool mu ne loolu ñu leen defoon nag bu mu leen yen nag ah, jalgati nag seen kaw di leen teg loo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa ci boppam moo leen ko tere mooy di leen faat ci weer yi nga xam ne mooy mooy weer yi ñu armal kon nag wataawanu ta nag dee leen dimbali woon te yéen jullit ñi ala birri ci yiiw di doxe li nga xamante ne nii mooy digalu yàlla yi dee leen ci dimbali woon te wat taqwa tay dimbali woon te ci moytu tereem yi wala taawanu ta bu leen dimbalinte mukk alal ismi ci bàkkaar wal udwaani ak noono lépp luy bàkkaar bu ci dimbali nit te bu ko ci jox xalaat de lépp luy indi noono diggante jullit diggante nit ñi bu ci dox